ndax kat wala aqibatu lil muttaqin dëgg-dëgg mujjanteelu mbir yi borom bi ñu koy defal mooy way ragal yàlla yi léegi nag kon bokk na ci liñ ciy jànge kon bi mu ñëwee laaj ñu ne ko ah yonent may saa saam de jaar na ne la de waaw qaala fa xarajtu ala atharihi ci beneen bi ala isrihi waaw comme que yow li la tax a jóg yow taalibe bi nee na ma topp ma ñëw topp ay traasam fañ ma ne fa la jaar bul ñëw ne man de dama doon bëgg damay am yéene bu rafete noonu dem kër sëriñ bi wala fa nga jàpp ne fa nga koy fekk nga dem fa boroom xam-xam bi fekk koo ko fa ñu ne la ah moom de daa demoon fekk fële la demoon ak yooyu nga coupé sa yéene ne ah kon garaawul naa ko dem naa dem alors que yow da nga ne woon sa journée bi yépp ngir loolu la waxuma foo xam da nga fa doon dem après ngir dem feneen après bi nga ñëwee fekk nga ne xaaral ma def yi ñu ñëwaat non waxuma lool mooy yow kii da nga consacré affaire bi. mu nekkul fa nga ko doon fooge bu mu tax nga ne bon kon bon tant pis hein bon c'est mort c'est mort non non non c'est pas mort non demal nga fekke ko fa nga xam ne man nga kaa fekk moo tax mu daal di dox daal di topp ci ay trasam topp ko nee na hatta daxala bi'ra Aris ba ni muy duggee bi'ra Aris waaw mooy teen boobu waxoon nañ la biiru Aris que ne ci masjidu Quba la nekk foofu ñoo léegi ci enceinte mosquée bi fa la nekk Eh, def nañ fa nag ay mandarga yu wane na waa biir bi la yonent bay saa toogoon hadis bii lañ fa lañ mooy lañ nettali quoi neewuñu am abi Muusa log yooyu di <laughs> kene wala fii wala yonent bay saa na toog ci teen bi moom daal di dugal tànk yi xëcc yére yi eh, dugal tànk yi ci ndox mi Seydina Abu Bakar ñëw toog ci ndejooram daal di def ni moom dugal tànk yi ci ndox bi ci teen bi Seydina Omar ñëw toog ci càmmoñam def noonu dugal kii bi Seydina Usmaan ñëw amul place mu toog ci kanam beneen côté bi jàkkaarloog ñoom après te fii nii ci la euh, jaaroom bi nga xam ne mooy jaaroom yonent bay sar sam bi Seydina Usmaan ne xalifa fi la wat doon muy biiru Aris nga gis ne teen boobu yonent bay sar sam daf fa dem bokk na tamit liñ ciy jànge mooy te loolu gisoon nañ ko hadith Seydina Abu Hurayra bi ñuy gis bi ñu war a gis nga xam ne buñ ci taxaw ndax gisoon nañ ko parce que bañ koy gis Imaamu yi da ko gàttaloon mais waxoon nañ la dina ko indi fu gën a gudd mais comme que yaatal nañ ko fee ba jël ko moom à l'intégralité bu ñu fa waatee dañ naan rek gisoon nañu ko voilà foofu gisoon nañ ci jawaazu possibilité dugg kër jàmbur wala alalu jàmbur bu dee ne xam nga ne moom dina ko gërëm parce que nent bay saa saa tool boobu nga xam ne mooy xaa it boobu muy wax te teen bi ne woon fa du moo ko moom te moom fa duggee kenn newu fa nekkul daa est-ce daa euh, euh, laaj ndigal ah gisuñu lu ñuy wan ne daa laaj ndigal te xam nga ne moos ka moom teen bu bees bu ne woon tël gis yonent bay saa saam ci biir ci biir tool yi oh masha allah kooku day mel ni li Abul Haytham ibn Tayyihan radiyallahu anhu defoon bi nga xam ne ci la yonent bay saa saam moom ñaari àndandoom yii tooga doowoon muy Seydina Abu Bakar ak Seydina Siddiq euh, Umar radiyallahu anhuma bi nga xam ne ci lañ génn ndax xiifa leen génne woon ñun yonent bay saa saam nañ leen dem ñu dem kër Malik ibn Tayyihan Abul Haytham ibn Tayyihan radiyallahu anhu keroog bi ñu nuyoo ba nim gàttal laal bañ duggee daal ci gàttal ah, moom bi mu demee fekk dafa ut woon ndox bi mu ñëwee di dugg ci yor kiiwu ndox yi xaw a xool ni gis yonent bay sa saam ci biir këram ak saxaabaam yi dafa sant yàlla ne waat naa ci yàlla amul kenn ku ma gën a tedd ay gantay voilà waaw yonent bay sa saam voilà mu ngi doon mooy boo xamee ne boroom alal bi wala boroom kër gi wala boroom tool bi yow bu la fi gisee nekku fi mais boo duggee du la du du du lool du ko gaañ te tamit da koy dégloo sax lool jarul nga koy laaj naan ko ah man de damaa jaaroon fii voilà mais est Ah, man naa dugg ah doono loolu jarul jarul la <coughs> jarul la laaj bokkul ak gars yi nga xam ne tamit dañoo bëgg mooy dégg ñu naan non il faut demander il faut demander waaw il faut demander mais pas temps voilà yoo am yoo xamante ne foofu leeraloon nañ ko gënoon nañ ci taxaw walillahi alhamdu wal minna waaye ba léegi bokk nañ ci liñ ciy jànge waaw nee na Seydina Abu Muusa nee na bi ma ñëwee damaa toog waaw damaa ñëw toog fa jalastu indal baabi fa jalastu indal baabi ma taxaw fa buntu ba waaw bi ma ñëwee. ñëw ma rek ñuuxu yonent bay saa saam fekk ko ca biir waaw damaa ñëw taxaw di xaar hatta qada rasulullah sallallahu alayhi wasallam hajatahu wa tawadda ba yonent bay saa salaam daal di faj aajooy doomu aadamam daal di jàpp waaw lool dañ koy xam ne parce que yonent bay saam loolu la jàngale lool la sunna jàngale mooy booy dem toilette waru la nekk foo xam ne ci biir nit ñi lay nekk wala nit ñi nekk ak yow lu dul foo xamante ni nit ñi lañ fee bare manoo def leneen lu dul nga woo kenn mu suturaal la comme nam defoon Seydina Hudayfa radiyallahu anhu bim naan anna rasulallahi wa sallam sa assemblée dikkal na sënub ay nit waaw mu daal di tuur ndox taxaw te boobu da nekkoon mu taxaw ci wetam ngir mu lakk ko ñeneen ñi quoi kon loolu dafa am solo waaye budul loolu da doon sori moo taxoon mu ne woon al-Mughira ibn Shu'ba xulil idaawa jëlal euh, récipient bii nga xam ne ci la ñuy euh, def ndox bu ko defee ñu dem ba sori après mu daal di yóbbaale bant bi yonent bay saatam bi mu fajee aajom ba pare mu daal di ko mu ko doon sotti muy jàpp ba nim siiwe ci ghazwatu Tabuk ak yooyu euh, kon loolu mooy dafa sori abada voilà après ci la doon ñëw ñoom ñaar bi ñëwee fekk saxaaba yi radiyallahu anhu doon julli jiital Seydina Abdurrahman ibn Awf yonent bay saa def ko signe mu taxaw continuer julli moom mooy kenn ki nga xam ne moomu sa jiite yonent bi alayhi salaam voilà nga ne ma Siddiq nag <laughs> ah Siddiq ah Siddiq kat yonent bay saa daa ñëw fekk ñuy julli mu ne ko continuer Seydina Siddiq yéegi si la Seydina Abu Bakar <laughs> sant yàlla reculer <laughs> yonent bay saa àggale ne ko fekk mu naan nit ñi fekk nit ñi li ñuy def seen signe seen kii mu leen mu leen def noonu waaw après ci gàttal quoi mu ne euh, waa euh, mu ne ko Abu Bakar lu tax bi ma la nee continuer julli ji continuer <laughs> mu ne ko laa yan li ibn Abi Quhafa an yataqaddama ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu ne yellul doomu Abu Quhafa bi di jiite di jiitu yonent bi alayhi salaam loolu moo tax <laughs> mu ne ci loolu mooy li gën a mat nag waaw as-Siddiq mooy jàngale teggin yi gën a mat Seydina Abdurrahman ibn Awf li mu def teggin la waaye bii gën a mat ndax yonent bay saa saa ma joxe ndigal na ko continuer mu continuer Seydina Abu Bakar moo tax léeg-léeg du ndigal lu la sëriñ bi jox lu nekk da koy exécuter à la lettre voilà léeg-léeg maanaam lu ñëw sama xel léegi du sëriñ bi saa bu la nee defal leen nag koy def dafa fàttali kaw Seydina Ali ibn Abi radiyallahu anhu bi mu nee xalifa Kuufa mu nekk Kuufa mu mu def mu xutba ne yéen yéen yéen waa Kuufa bu leen may Xasan soxna mooy doom bi doom bi Xasan bu leen ko may bu leen nekk di ko may soxna ah moom daa bari lu muy lu muy fase bu leen ko may soxna moom damay ragal bu indi ñu problème ak ak ak ak nit ñi ko waa am ku jóg na ko ma ne yaa amiral mu'minin laa wax lii nga wax dara lañ ci duñ def non dara lañ ci duñ def xasan may suñu doom yi laa wax saa bu ko neexee <laughs> may suñu doom yi <laughs> ah parce que quand ah njaboot <coughs> da ngay am eh, njabootu yeneen tamit saa saa ngay bokk <laughs> Ah, waaw wow mooy ansaab yëpp ay dox ba mu des bu rasulillah alayhi salaatu wassalaam ma ne liens parentaux yëpp wa taqatta'at bihimul asbaab yëpp ay dox ba mu des bi nga xam ne mooy bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> loolu nag bu dee bu deret bi la bu spirituel bi kay booba ci boolee wala moom dong boobu yi du dog <laughs> waaw boo dee ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam doomoo la le la boobu yaa ilaha illallah spirituellement non yow c'est mooy moom moo lay yaral boppam sa lépp moo koy rek moo koy gérer nit bàyyi du baax di toppatoo doom waaw ni yaay ju lépp di toppatoo do ab liiram yonent bay saa di toppatoo sa biir ak sa biti waaw te bu fi toog dégg naan non loolu moom xam naa mooy ñu yàgg di am ma fii nga nekk gaa yi dañ koo am fii yonent bay saab am na ñu koy defal yow tax nga bëgg dee suli sa bopp xanaa du fadlullahi rek du gëneelu yàlla boo xam ne yu ii ma yasa mais yàlla mi doon joxe dafay newatul wala alam yazalillahu qadiran waaw ndax yàlla dafa deñ di di di am capable di di di man lool xasa sii ma leen mu koy man ba léegi mu ngi koy nante yenente nay mu ngi yaral boppam ay nit yoo xam ne mooleen leen doomoo waaw waaw moo leen bàyyoo boo spirituellement seen lépp moo ko yor waaw waaw <laughs> loolu moo tax bu ci boroom mi mayee ba nga daje ken nga xam ko <laughs> yée sa ay téelëg sa fukki loxo de ndax da rek en plus mooy yow doo am dangay gis ne euh, euh, euh, non c'est extraordinaire wala nañ ñem noonu rek garaawul <laughs> yem noonu xaalis bi dama gudd de <laughs> waaw <laughs> kon loolu la ñu saa saa moom dafa reculer ah. mu ngi noonu kon Euh, loolu mooy li gën mat mais euh, li Seydina Abdourahman ibn euh, Awf def radiyallahu anhu loolu it adab la mais li gën mat lañ lay wax waaw kon mu ngi noonu <laughs> yaa ahlal Kuufa <laughs> yéen waa Kuufa bu leen mayeti soxna Asan Asan Asan yi leen ko may bu <laughs> leen ko may moom dafay ragal indi ñu problème ak waa réew mi quoi ñu ne ko we eh, yaa amiral mu'minin Ali ibn Abi Talib Asadullah al-Ghalib ah <laughs> waaw wow ñun daal du ñu def li nga wax ah! <laughs> alxasan mi nga xam ne nen saa sabab nee na ala sayyid <laughs> sama doom bi sangala saay baal rek baal rek ñu bañ laa déglu foofu yaa asad allah il xaalibi waaw baal rek yaay suñu sang de waaye baal rek ñun may beneen sang bi waaw waaw noonu la léegi ay won nañu continuer la ilaha illa kon yeneen moo tax yéen Abu Musa te liñ doon wax te ciy jànge mooy ay boo booy dem toilette wala yooyu moo tax ñii tabax war a bàyyi xel ci loolu aw wanag doo ko def ci biir foo xam ne ku fa dem nekk ñépp di ko dégg lam fay def ak yooyu déedéet loolu du ay tegge daa war a nekk dafa excentré ci kër gi loolu lépp ay teggin la moo tax Seydina Muusaa nee na bi ma ñëwee fa jalastu inda al baab hatta qada rasulullah sallallahu alayhi wasallam haajata mooy daa war a sori ta liñ doon ci euh, hadith Seydina al-Mughira ibn Shu'ba ak yooyu boo demee tamit ci kitaabu euh, mooy ci téere fiqh yi bu ñuy wax ci wàllu al istinja ak yooyu tegginu dem dem euh, al haaja ni ngay ni ngay faja aajo yooyu bokk na ci mooy da ngay sori waaw doo nekk foo xam ne fu ñuuxu la loolu nag pour l'instant léegi loolu ñu bari dañ doon dem ci àll yi mais tamit bu ñu indee toilettes yi ci kër yi di defar ay toilettes di tabax ay douche yooyu ak foo xam dañ ciy demee ci cabinet yooyu loolu nañ ko def foo xam ne duñ ko def fu ne fàng wala foo xamante ne nii ku fa dugg ñëpp ñu nekk ci wet gi di yëg la fa xew loolu tamit lu jara am lu am gis nga teggini l'islam ñun dañu foog ne yooyu li sama bras rek la wu ko alors que rek la na ko. toi l'architecte ta maison là qui fait les plans dugalal lii dara yu kawe nga yéeg laa wax <laughs> waaw ah wow bu gaa yi ñëwee bëgg na man nag toile di nii loolu nga ne bon man nag fay am naa lu laaj kon yow. Eh, douche yi nekk ci salle de bain euh, non loolu salle de euh, euh, mu nekk loo xam ne bien cloisonné loolu kan moo ne man da hein xam nga foofu ñu bari duñ fa nekk salle de bain ku fay ne en général couple bi fay ne wala loolu jeex na même loolu bien cloisonné voilà mais douche bi nga xam ne fa la ñëpp yi dem nañ ko def foo xamante ne nii sutura da ciy am voilà kon mu ngi noonu Seydina Abu Muusa ñu gis kon teggin yi. nga xam ne noonu la doxalee mu ne fa jalastu inda al baab hatta qada rasulullah sallallahu alayhi wasallam haajatahu loolu dañ ciy jànge ke ne euh, bokk na ci sunna euh, nit ki bu jàppam tojee euh, mu daal di jàpp voilà ci façon bu mu man di toje mu daal di jàpp voilà moo tax hadith Seyna Bilal boobu yeneen may saasaan ne bi mooy nettali Seyna Bilal bi quoi ne ko mais Bilal <laughs> yeneen tubaab saa saa dana ko mais Bilaal lan nga ma jiitoo àjjana ba lan nga ma dégg sa tànk yi kat sama kanam biir àjjana waaw <laughs> Allah ah mooy Seydina Bilaal ibn Rabaah al-mu'azzin waaw euh, euh, euh, kii Mawla Abi Bakr waaw <laughs> ta'ala anhu <laughs> te lool xadiis boobu mu ngi ci al imaamu Ahmad ak al imaam at-Tirmidhi rahimahullah Seyna Burayda moo ko nettali voilà ibn al-Husayb mu ne leen tuwaay saa saam dafa xëy daal di woo Seyna Bilal ne ko yaa Bilal bi ma sabaqtani ila al-janna fama daxaltu al-jannata qat illa sami'tu xashxashataka amaami wa daxaltu al-baariha fa sami'tu xashxashataka amaami <laughs> mu ne ko waa Bilal <laughs> yonent yow lan nga ma jiitoo àjjana man du ma dugg àjjana mukk lu dul sa tepp tepp tànk sa dàll yi sa tànk yi booy dox sa tànk sa dàll bi noonu ma koy dégg sama kanam waa Bilal Bilal loo ma jiitoo sama kanam nii <laughs> fu ma dugg àjjana rek dégg naa sa tànk yi ah Bilal <laughs> Allahu akbar waaw léegi nag Seydina Bilal radiyallahu anhu ah. man de lenn la de lenn daal laa jàpp <laughs> waaw mooy mooy jour boobu la doon wax ne après ma gis benn pale boo xam ne njiit bi boo xam ne bu baax la waaw oor yàq wurus ba ma mais ku moom lii ku moom pale bi ñu ne benn nit ci sa xeet <laughs> nee na ma Muhammad <laughs> sallallahu nag damaa bëgg a xam kan moom moom pale bi ñu ne ma li Umar ibn al-Khattab <laughs> radiyallahu anhu kanta Seydina Bilal radiyallahu anhu yeneen tubaab saa bi mu ko laajee na ko waa lan moo lan nga def lu tax saa bu ma duggee àjjana dégg sa teppi teppi tànk sama kanam ma xam ne yaa sama kanam <laughs> Seydina Bilal ah ya Rasulallah man de ah, man de fu ma amee kii rek xadas bu ma dalee mooy sama jàpp toj lu dul damay jàpp waaw. ba pare jàpp ne yàlla am na ci man ñaari rakk ma julli ñaari rakk yeneen may saa saa ne ko loolu la nag <laughs> waaw <laughs> loolu la kon waaw nga gis nga gis loolu mooy Seyna Bilaal da koo nettal ne ko lii da laa yaakaar li gën a yaakaaru mu ne ko loolu la ba pare yonent may saa saa moom itam loolu la nag gis nga dafa def ah, faji aajoom après mu jàpp fatawadda ah, mu daal di jàpp waaw <laughs> waaw ah, waaw kon nag nañuy takkoog jàpp te booy takkoog jàpp xam nga yu salte yi dañ lay sol abaalise yi nga xam ne dañoo salte ñoom bëgguñ ko set waaw bëgguñ ngay takkoog jàpp waaw moo tax iblis ci yu bonam bu bëggee yàqal la day fexe yow di la dugal yi dugg bu xamee ne kii moom manuwaa fexe mu bàyyi di jàpp day fexe surtout boo xamee ne amoo xam-xam da lay fexe wala sax nga nekk koo xam ne yaa ngi ci sàkku xam mais da lay fexe teengal affaire yi ba yow boo ñëwee raxas di xool est na est-ce que tooy na nga faa def ay trente minutes ci jàpp di xool ndax tooy na ndax <laughs> demee bay kii non foog naa ma jàppuwaat parce que daal daa mel ni affaire bi dese naa mat nangam ak nangam loolu moo neex mooy li nga xamante ne nii moo neex ki nga xamante ne nii mooy iblis voilà kon nag loolu lu ama am solo la kon loolu dañ ciy jànge kon di takkoog njàpp lool dafa am solo te sa njàpp daal di daal di. daal di toje nga daal di koy def nee na nag bi nga xam ne nag ci la faj aajoom ba jàpp ba pare fa qumtu ilayhi léegi ma door a dem gis nga teggi nii waaw daare door a dem door a dem nee na bi ma ñëwee nag fekk ci yonent lay saa saa dugg si nag ci biir tool bi waaw moo tax loolu mooy ay teggin waaw xon nañ la doo ñëw eh, muy kii nga taxaw di di di kudi na doon da sori mu bàyyi ba mu pare mu daal di agsi nag moom Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag nee na yonentu way saasaam daal di toog ci digg teen fii peg peggu tooñ teen bi waaw liñ tabax wërale ko teen bi après daldi jël xëcc yéreem ba yeel yi di yeel yi di feeñ mu mu dugal ko yoor ko ci biir ndox mi ci biir teen bi waaw waxoon nañ la du teenu bawol yooyu ak teenu saalum yooyu nga xam ne day xóot nga am dañ ciy tiim boo jëluwu xeer sànni xaar ay seconde xeer wa di pëlox lox lox di dem di dem di wàcc di wàcc da ngay xaar ay seconde door a dégg mu naan pok di di di ralentir ci kii bi nga xam ne yii mu ngay door a àgg non teen yooyu voilà léegi nag euh, mu bi mu defee loolu moom yonent bi alayhi salaatu salaam loolu dañ ciy seetlu ne dañ ciy jàng ne taalibe bi baax na tamit muy seetlu jëfu sériñ bi parce que sëriñ bi ay jëfam lool mais loolu mooy ku matan ah. ah non du n'importe si no bu dee koo xamante ne moom ci ay erreur la dëkk te moom waa ji taalibe bi manu la ràññee li muy def lu ci baax lu ci baaxul loolu problème la non koo xamante ne mu rabbaani muhammadi yi nekk koo xam ne vraiment vraiment boroom xam-xam boo xam ne à la limite ku nekk léppam da koy fexe kale ci mbiru yonent bi saa salaam waaw waaw maa ra'aytu ahadan ku gën niru ak dal ak teg ak yëngu lépp samtan wala dalla min Fatima waaw ñu mel noonu nga xam ne si moom moom suñu borooma ko binde na <laughs> waaw pare mooy bid'a ndax moom mooy eh, li nga xam ne mooy eh, lenn la ci yonent bi saa salaam mais mooy sëriñ boo xam ne noonu la mel nga xam ne day fexe léppam mu xale ko ci yonent bay saa jeex ci yonent bay saa saam kooku la ñuy kooku bu ngay permettre affaire boobu waaw mais bu dee koo xam ne ay deli lay def moom day ñëw fii gars yi di ko jox ataaya mu koy ñaane càmmoñ kooku te nee nañ mooy sëriñ bi moom la nit ñi mu jël ataaya bi di guuxi càmmoñ tey waxtaan ah wal iyaazu billah kooku moom jarul ñu naan sëriñ bi dee ko seetlu non <laughs> voilà kon mooy seetlu ki nga xam ne sëriñ dëgg la euh, koo xam dafaroo yonent bay saasaan si biir ak ci biti kooku di ko seetlu dafa baax moo tax moom nii naa Abu Muusa mu seetlu yonent bay saasaan ni mu def ba ni mu tooge ci kenn bi waaw loolu it dañ ciy jàng ne mooy yow euh, aayul xam nga teen bi man nga ne moo teen bi est que gars yi tamit duñ ci naanaale wala loolu mais ma ne mais loolu teen tool la boo xam ne ci teen ci tool la nekk li ëpp li ñuy def dañ ciy arrosé di def yooyu même bu dee dañ ciy naan ah léeg-léeg mooy euh, loolu yàqu ko quoi voilà wal iyaazu billah <laughs> voilà waaw loolu mooy ci ñun quoi si soo xaq sinon bu dee yeneen tubaab yi waxuñu affaire yooyu moom lu mu ci dugal noonu noonu la baax <laughs> wala waaw wow allahu akbar léegi nag ah nee na sëy na bi ma ñëwee yonent bay saa saam def lool fa kon mu nuyu qumtu ilayhi bi may ñëw damaa fekk yonent bi alayhi salaatu salaam fa qumtu huwa qad jalasa ala bi'ri aris wa tawassata quffaha wa kashafa an saqayha wa dallahuma fil bir fa sallamtu alayhi loolu dañ ciy jàng ne boo ñëwee nit gën a ñëw waaw boo ñëwee fenn da ngay amul da ngay ñëw donc voilà waaw na ngeen def mooy nuyoo bu lislaam sallamtu alayhi mooy assalaamu alaykum voilà ak yooyu jaajëfatee comment allez-vous bonjour tout le monde non bonjour tout le monde ba man ko alaa limite ñoo xam ne gëmuñ yàlla mais ngeen nekk ay jullit nga ñëw naan bonjour tout le monde même booy bind SMS di ko bind koo xam ne jullit la ngay bind bonjour c'est quoi ça. di la assalaamu alaykum saa nga naan bonjour bonsoir wala nga ne asalaamaaleykum bonjour sax bo mais lu mu ci man di doon mooy asalaamaaleykum ñu moom dee ko def quoi voilà waaw ah, su man saraftu leen nag bi mu nuyoo rek mu dem comme que bi mu fiy ñëw àndul ak kenn liy teggin tamit bu dee sëriñ bi da koo gis mu dem foo xam ne xalwaam la wala mu dem wéeg fenn yow boo ñëwee même bu dee da ngaa bëgg a lëkkoog euh, takkoog moom tey bul ñëw fekk ko ca xalwaam nga ñëw nekk ci wetam toog bu dee ne yow gis nga surtout loo xam ne da ñëw laaj ñu ne jaar na nële nga dem mooy loolu mooy te àndul ak kenn mu dem foo xam ne ab tool la tudd foo xam ne day am lu ko wër mu nekk ca biir yow boo ñëwee ba nuyoo tamit bul ñëw rek toog noonu te joxula ci ndigal waaw moo tax dafa ñëw nee na ma nuyoo daal di dellu gannaaw waaw fa sallamtu alayhi summa saraftu ma wéy fa jalastu inda al baab ma dem fa buntu la nga xam ne mooy tool bi daal di toog waaw léegi nag ma ne la akuunanna bawwaaba rasuulillahi al ma de waaw ne tey tey moom maay maay nekk le portier du prophète sallallahu alayhi wa maa koy téyel buntum koy dugg man ngay laaj ba ma ba ma dem laaj ko ne ko ndax diw mu duggam déet waaw lépp maa koy filtrer tey tey maay nekk bawwaab de loolu boo tubaar waaw loolu <laughs> mooy am yéene lu baax waaw ak yu mel noonu te tamit dañ ciy jànge mooy alxur di liggéeyal boroom xam-xam koo xam ne ku libre la du jaam waaye di liggéeyal koo xam ne boroom xam-xam la loolu du daay daay waaye gars yi ko ak yabaateeg jàpp ne ñoom daal ñoo sell léegi gars yi dañ leen di liggéeyal c'est quoi ça waxoon naa la ñi ngay wax loolu ñoom duñu ñoom garaawul ñu gis ay président wu àddina yoo xamante ne daa am ñoo xamante ne dañ leen di liggéeyal ñoom lool pour ñoom c'est normal ñoo xam ne dañ naan ay roi lañu waaw ñu koy waaw fii mu ne duñ gis la reine d'Angleterre bon jóge na fi sax roi roi kan waa ji nu mu tuddati waaw Charles voilà doom bi <laughs> roi Charles fii mu ne gars di ko liggéeyal di ko defal lu nekk moom pour moom loolu c'est normal mais bu ñu waxee boroom xam-xam mu naan lu tax wal iyaazu billah ñooñu bu ñu gumbawul gumba xol lan lañu wal iyaazu billah aslahana allah yal nañu boroom bi ubbi suñuy bët ñuy gis dégg di topp yiw amin kon mooy euh, euh, nit ki di liggéeyal ki nga xam ne waa yiw la boroom xam-xam la nit ku sell la loolu noon nekkul ak njaam ak nekk loo xamante ne voilà yii mooy lan c'est quoi ça déedéet loolu sunna la laa wax Seydina Abu Muusaa woon ji di liggéeyal sangul ba euh, al al al muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag <coughs> loolu <coughs> liñ doon wax bi ñu doon gis ne la dinañ gis fii nii day mel day mel ni. moom dane moom moo jël décision taxawal yonent bay saa saam ko bunt bi waaw waaye gis nañ eh, ci boo demee ci riwaaya Abu Usman an bi mu jëlee boo demee ci kitaabul manaqib bu imam al-Bukhari foofu dane yonent bay saa saam daxala ha'itan wa amarani bi hifzi babil ha'it dafa dugg ab tool daal di may digal ma daal di koy gardeel buntu bi nga xam ne mooy tool boobee voilà te riwaay bii moom dane moom la bu te riwaay bii am na boo xam ne dafa ñëw sharik mii moo ko nettali eh, nga xam ne riwaay Muhammad ibn Jaafar mu jëla ko ci sharik eh, ci al adab ba léegi imaamul Buxaari wax nañ la fi mu kon dëggoon bi foofu dane walam yàmbur nii yonent may saasaan digaluma ma téye bunt bi man maa dem ci sama propre gré ne maay dem nekk bawaabam nekk koy gardeel porte bi bunt bi léegi nag wax ji mooy lan waaye mais attention lii nan lañ koy boole fii nee na dañ koo digal fee nee na digaluñ ko ñu nan la mooy moom bi mu ko bëggee def xalaat loolu daa dëppoog yonent bay saab saab waxoon ko te boobu mooy bi yonent bay saab saab di dooru bi muy door agsi waaw léegi bu gardeel ko ba mu faj dooma aajoom ba pare après nag Seydina Abu Muusa moom moo jël propre initiative am ne tey moom li def ci journée bi ba yonent bay saab saab li muy nekk fii yëpp en bu boobaa man maa fii nekk mais yonent mu nekk noonu lu yàgg fekk mu ngi ci tool bi déedéet loolu la woon kon walillahi alhamdu wal minna noonu la ko al imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullahu taala daal di eh, di eh, kii <laughs> dajale muy dajale bu rafet ci al fath eh, rahimahullahu taala kon ginnaaw loolu mu ne kon ñu jàll Seyna Abu nee na bi ñu nekkee noonu léegi Seyna Abu Bakar ñëw fa dafa al baab loolu wax nañ la la mooy yastazinu la nekkul daa ñëw rek puus buntu bi lool dañ ciy xam li nga xam ne mooy tegginu euh, booy dugg fenn dangay ngay yëglu voilà doo ñëw rek ne saroox daal di dugg ba pare naan bon maa ngi gis loo war de gis naan maa ngi jéggalu de waaye looy jéggalu yow demal toog ah yow lan ngay yan ngay jéggalooti amatul njëriñ waaw parce que nit dafa war a xam savoir vivre waaw lool nga gis léeg-léeg euh, gone yi ñu yarul noonu la ñuy mel te boo màggee noonu tamit noonu ngay nekke paa boo xam ne kenn yaru la waaw waaw borom bi dañoo jàngal ci suuratu nuur yaa ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkum alladina malakat aymanukum walladina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qibali salati alfajri wa hiina tada'uuna thiyaabakum min adh-dhahiira wa min ba'di salati wa min ba'di salati al-'ishaa thalaathu awraatin lakum voilà mooy ne yéen ñi gëm yàlla nay ñaan ndigal ñaan permission bala moo dugg ñi nga xam ne yéen alladhiina malakat aymaanukum yéene leen moom même seeni jaam la ñu nekk ci kër gi di leen liggéeyal miin leen tekkiwul ne léegi nu leen neex la ñuy dugge ci kër yi xam nga noonu dañuy takkook ñun ñi ak ña moom servante yi wala servant yi wala ñi nga xam ne ñooy liggéeyal ci palais bi di liggéeyal gouverneur gouverneur wala président wala noor wala borom alal bi wala ñi nga xam ne ñenn lañ rek mooy say surga yaa leen kii di leen fay par mois ñu lay liggéeyal ay bon lañ ñi ay mindaan wala ñoo xam ne ay booy lañ di la liggéeyal xam nga ñooñu li ñuy ñëw di dugg ci yow di génn ndax ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi defar jardin bi wala buñ kiiwee ñëwaat wala di di di defar lal bi après defar li nga xam ne mooy salon bi di fii peinture fii defaraat fii nangam ak nangam voilà yooyu malgré loolu lépp borom bi ne ñooñu nag am na ñetti heure yoo xam ne moom particulièrement nañ ciy laaj ndigal waaw waaw waaw même ñi nga xamante ne walladina lam yablughul hulum ñi nga xam ne sax majooruñ mooy gone yi nga xam ne ràññee nañu mais majeuruñu même ñi nga xam ne sax ràññee guñu day leen jàngal tarbiya yooyu ndax ñu màggee ko waaw adab yooyu ñetti waxtu yi moom seen fexe bari nañ koy respecté di ko di ci di ci yëglu même li gën nag mooy saabu ñuy duglu nañu yëg yi mais rawatina yi min qabli salaatil fajr laata ñuy julli fajar waaw loolu doo ñëw ah parce que nelaw nga nelaw ba say nelaw euh, euh, doy euh, jeex nga jóg rek dem sa sa sa néeg parent rek ubbi déedéet amoo ci droit waaw parce que nelaw nga voilà quatre heures du matin te julli bi six heures la yow nga jóg rek ñëw rek dugg sa néeg parent noonu déedéet loolu amoo ci droit waaw da war a yëglu waaw heure yooyu sax waroo fa woonu du ñëw xëy min qabli salaatil fajr laata juy julli fajar wa hiina tada'uuna siyaabakum min ad-dahiira heure sieste heure bi nga xam ne ci la nit ñi lekk ba pare di sieste di dallu boo fekkee néeg bu tëju bul ñëw ña fa nekk nga ñëw rek ubbi dugg déedéet laa jël digal voilà gis nga gis nga gis nga xidmatul sharia ti gis nga sharia ni mu yaatoo te rëy hey après sharia voilà si couper la tête voilà couper la main nangam comme ça voilà loolu <laughs> loolu ci sharia la bokk mais sharia savoir vivre la mooy ni ñuy dundee waaw zalika diinu qayyim mooy diine ji nga xamante ne mooy dundin wi nga xam ne moo tawaral moo taxaw moo moo moo gis nga <laughs> waaw kon ñetteel ñetteel bi mooy lan ñetteel wa min ba'di salati al-isha ginnaaw bu ngeen jullee gee ba pare waaw julli gee ba pare bul ñëw ci néeg yi rek di ubbi dugg déedéet salatu awrat ñett yoo xam ne seen awra yi parce que nit ñaa ganaar jamono yooyu dañuy nekk jamonoy noppale ku dal look yooyu nga xam ne yenn sol ko yi ñuy sol bu ñu nekkee ah, ci pleine journée wala génn ak yooyu du ñu ko sol voilà loolu nag na ngeen koy respecté waaw amu ngeen nag problème ci yeneen ñi nga xam ne mooy seen dugg ci ñoom dafa dafa nekk loo xam ne tout le temps ñu ngi dañuy dañuy soxla du dugg saa su ne yeneen yi xaw nañ leen ko permettre laysa alaykum wala alayhim junahun ba'dahun nag ginnaaw yi waaw tawaafuuna aleykum nga xam ne dañuy bari lu ñuy baagante ndax kat sharia cosaan bi boo doon tout le dañoo waroon a yëglu même lu ñu yàgg yàgg yàgg lu ñu fi mais comme que dañoo bari euh, loolu amumul dafa dafa bari lu muy laalaate te tamit ñoo xam ne tawaafuun xam nga looloo tax muus mi muus muus muus xam nga muus bu naanee ci ndox man nga cee jàpp garaawul <laughs> waaw loolu moo tax naa Abu Qatada radiyallahu anhu <laughs> bi <laughs> mu ko dalee mu ñëw seet si euh, soxnaay doomam bi dem fa fekku doom ji quoi mu fekk fa soxna si léegi nag mu bëgg jàpp mu ëndil ko ndox mu dem bay jàpp rek muus mi ñëw mu dem bay jàpp rek muus mi ñëw mu daal di koy yooral euh, récipient bi mu defoon ndox mi li mu war a jàpp muus mi di naan muus mi naan naan naan ba pare suy naa abu xataade <laughs> comme ñëw di jàpp mu seetlu ne soxnaay doomam ji mu ngi koy xool ndax yéemu mu ne ko ak attajibiina yabnata akhi mu ne ko sama doomu mbokk da nga <laughs> da ngaa yéemu ci lii ma def <laughs> innaha laysat bi najas <laughs> muus moom nekkul hirra gi nekkul loo xam ne lu sobewu la de waaw yeneen may saa saa moo ñu ne innaha laysat bi najas innaha min at-tawaafiina alaykum wat-tawaafaat parce que nga muus mën naa lekk kaña wala lekk ay sobe mu nekk ci gémmiñ gi mu ñëw naan mais même loolu noonu dañ la koy jéggal parce que <laughs> euh, mooy euh, euh, parce que mooy moytu na ko dafa jafe waaw daa bokk ci ñuy baagante ci yéen yu góor yeeg yu jigéen ñi waaw mu ngi noonu moom li nga xam ne mooy muus kon mu ngi noonee moo tax borom bi ash bu mbiri dëgër yi méttee day indi taysiir voilà al mashaqqatu tajlibu taysir loolu moo tax kon mu ngi noonu kon ñu gis fii lan la daa wax sax euh, xamatuma sax lu ñu fi ndeeti voilà léegi daal euh, mooy yëglu bi voilà fa sallamtu alayhi yëglu bi lañ doon wax kon yëglu nañ koy def jàngal ko suñuy doom te tamit ñun ñu koy def voilà parce que dee yow itam doo yëglu dara doo fëgg ah da fëgg doo rëddugu voilà loolu dafa baax. léegi loolu amaam soola la léegi kon nee na biñ taxawee rek Seydina Abu Bakar bi Seydina Abu Bakar ñëwee fa dafa albaab mooy mu gis nañ yeneen waaye fastaftaha mu ñaan jàll lool tamit mooy liñ doon wax sànq boo ñëwee fenn da ngay laaj ndigal bala ngaa dugg doo ñëw ne soro waaw daal di dugg fa qultu man waaw léegi tamit yow ça ça ne suffit nga ne non fuggoon non mais bu dee da ngaa fugg yow laata ñu naan la entrée nga ne saraax yow yàgg li nga yàgg yàgg entrée ne saraax saa fugg différence bi daa bari mu way da ngay bëgg ñu ne la un train wala pas un train te boo kiiwee ñetti yoon sax kenn kiiwula da nga bàyyi nga dem nga dellu waaw loolu mooy sunna boo mooy boo ñëwee ci kër tey sonnerie nga sonné. kiling ling ling ñaar kiling ling ling ñett kenn wuyuwu la sawaay dëppal <laughs> waaw mais bu fi nekk di di di di insister aka aka def def li nga xam ne infraction fëkk bunt bi naan j'ai sonné fëkk naa ko voilà non da koy defaraat ah kër jàmbur nga fëkk seen bunt léegi da koy defaraat kon nag mu ngi noonu nee na bi Seydina Abubakar kii mu ne ko tamit xaaral ala rislika waaw mooy loolu it nit foo toll toll jomboo ñu ne la digal ko xam nga Seydina Abu Bakar ñaari jullit nekkuñ ah di nattable ne moo gën a moo moo moo moo moo féete kaw Seydina Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu mais mais mais Seydina Abu Musa bi mu kiiwee mu ne ko kokkar la mu ne ko Abu Bakar ne ko xaaral ala réplique Seydina Abu Bakar ala réplique fan ubbil nga naan ma ala lu tax nga may xaarloo. non mooy loolu tamit loo nekk-nekk parce que sëriñ buñ fiy wax ñii ñuy waxaleen loolu sax du wax ko waaw du wax ju jaar yoon mais comme que ñun ay wax ay wolof lañu foog muy leer sëriñ boo fi tudd ñii ñii ñii ñii ñooy seeni sang te pourtant biñ ko nee xaaral nekku fa di compliquer jàppal ko Seydina Abu Muusa loolu dafa xaar Seydina Abu Muusa wane ginnaaw dem ba ci yonent bi alayhi salaam dem ba ci yonent bi alayhi salaam kon léegi kon Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu